أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu xadis bi mujj ci baabul maa alladhi yughsalu bihi sha'ra al insaan buntu ndox mi nga xamante ne moom lañ ci raxasee maanaam karaw doomu aadama ak tarjuma bi ne wa su'ril kilaabi wa mamarriha fil masjid ak ndesitu xaj yi ak seenu romb ci jàkka yi gisoon nañ ci xadis bi nga xam ne moom mujj bi bi hadis sayyidina Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne daf du Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ko doon wax ci wàllu xaj bi nga xamante ne moom lay yabal ngir mu mën a rëbb ak sart yi nga xamante ne moom la ko ci tëralal ci rëbb googu gisoon nañ tamit buntu baabu man baabu man lam yaral wudu'a illa min al-makhrajayni min al-qubuli wad-dubur buntub ki nga xamante ne gisul njàpp ne dara dana waral njàpp lu xanaa li nga xam ne moom mooy génnee ci ñaari génn waaye ci kanam gi ak ci ginnaaw gi wa qawlullahi taala ak wax bi bi subhaanahu wa taala ne aw jaa ahadun minkum min al-ghaa'ib wala boo kenn ci yéen jóge ci wana wi maanaam gisoon nañ ci wax jooj gisoon nañ ci ay tax ay asaar yu salafi yu bari radiyallahu taala anhum niki noonu gis nañ ci xadis abu hurayrata radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne jaam du des di du deñ di nekk ci julli feek mi ngi nekk julli maanaam feek tojolul euh, gisoon nañ tamit xadisu sayyidina abdullah ibn ibn abdullah ibn radiyallahu taala an bi nga xam ne daf ne laa yansarif hatta yasma sawtan aw yajida riha gisoon nañu euh, loolu mooy jotaay ba jiitu jotaay boobu maanaam jotaay bi jiitu jotaay boobu la woon lool lañ nekk gisoon nañ hadith sayyidina Ali karramallahu wajhahu ci suñu jotaay bi weesu bi nga xamante ne moom lay wax ne dafa nekkoon ji waa joo xamante ne dafa bëri woon lu muy gis ay mas mu amoon kersa nag ci laaj ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu digal ko sayyidina al-Miqdaad radiyallahu anhu mu daal di koy laaj yeneen ci bi sallallahu alayhi wa mu yëgal ko rek ne ko loolu njàpp moo ci war waaye du cangaayal farata niki noonu gis nañ xadiis sayyidina Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wala boog sayyidina Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu bi nga xamante ne daf ko dégg ci sayyidina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu ni ki noonu jëmmi laaj bi laaj na ko sayyidna Ali sayyidna Zubair sayyidna Talha ak sayyidna Ubay ibn Ka'b radiyallahu anil jami' ñoom ñëpp ñu nettali ko luñ jàngee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci waajoo xamante ne dafa daje dafa dafa jaxasoo wala boog dafa ànd ak soxnaam te génnewul ma nuyu mu ne lool daal ak njàpp rek mooy li nga xam ne moo ko ci war waaye kon cangaayal farata nekkul li ko ci war comme niñ ko gise woon xadis boobu dafa am lu tax rek imam al-Bukhari rahimahullah indi ko ci bunt bi waaye nekkul woon ne moom mooy nam nammam ci lu jiitu te loolu gisoon nañ tamit ne maanaam kon maanaay at atte bi nga xamante ne moom mooy bii bi gën a feeñ mooy ne njàpp rek moo ci war waaye cangaayal farata lu ci war loolu atte la boo xamante ne dañu ko folli te bokk na ci li nga xamante ne tamit ba tey gisoon nañ euh, waaye li ci gën a yéeme mooy borom muqaddimatul izziya ci maliki yi rahimahullah dafay wax ne nit ki bu sëyee bu amee ànd ak soxnaam te génnewul man ni du du sangu farata njàpp rek moo ko cay war ànd loolu bokk na ci li bokk ci li gën a tumuranke ci li tumuranke ngir ne moom ci ginnaaw a gannaaw a gannaaw gi la ñëw waaye muy wax wax joo xamante ne wuute la woon rek bu am ci diggante sahaaba yi radiyallahu anhum te gannaaw loolu ijmaa du sax ijmaa ngir bi kese waaye ijmaa mboolem borom xam-xam yi saxoon na ci loolu ci rek jamono maanaam ci rek jeexitalu jamonoy sahaaba yi radiyallahu anhum loolu do bokk ci li nga xamante ne lu tumranke tumranke la ana naka la mën a waxee loolu ak naka la ko mën a saxale maanaam euh, léegi gisoon nañ tamit xadis Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafay wax tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci maanaam qissa ansaar yi boobu ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko idha u'jilta aw quhitta fa alayka al mu ne bu fekkente ne kon da ngaa dañ la dañ dañ dañ laa gaawe maanaam nit ki mu ànd ak soxnaam fekk dafa gaawe wala boog mu nekk koo xamante ne dañ koo yàkkamtiloo wala boog mu ànd ak soxnaam te génnewul man niyu mu ne ko njàpp rek moom moo lay war waaye ci na ci beneen riwaaye wax na ko ne ko waaye nanga raxas li nga xamante ne moom mooy li sakar bi laal na nga laal li nga xamante ne moom la sakar bi laal euh, loolu maanaam moom mooy liñ gisoon ci jotaay bi wees léegi ñu war a gis baabur rajul maanaam baabu buntu ar-rajuli waa ji nga xamante ne yu waddi u moom mooy jàppal saahibahu àndaalem maanaam nekk maanaam àndandoom maanaam buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa daf ci wax maanaam lan moom mooy atte ki nga xamante ne moom day jàppale keneen ngir mu mën a jàpp maanaam mu mën koo wala boog mu koy jàppaloo yu waddi u moom mooy moo koy jàppaloo loolu nag atte la boo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi maanaam bu ñu xoolee lii euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf dafa daf ci wax ngir ngir ay mbir yu wuute bu njëkk bi moom mooy dafay wax maam ci xadiis yii muy indi mooy wane ne loola dagan na waaye nag dafa am ci luñ ko tënk ngir ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo tënk maanaam nit ki jàppale gi koy war a jàppale ci wàllum jàppam dafa am ci lu ñu ko tënk waaye lu ci ëpp ci niñ koy façon yi nga xam ne moom lañ ko mën a jàppalee dañ koo sib loolu teqantal boobu danañ ci ñëw inshaa allahu taala ci biir xadiis yi nga xamante ne ñoom ñoo ciy ñëw waaye beneen bi nga xamante ne moom la ñuy moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi li moom mooy ne dafay wane ne maanaam ci lu anam de manière générale rek maanaam bi nga xamante ne borom nit ki nga xam ne dafay sóobu dafa war a nekk koo xamante ne dafa war a yikiti yitteem ci leneen ak keneen lu bokkut ak boroom bi subhaanahu wa ta'ala ba nga xamante ne kon du maanaam euh, comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam doon jaayante ak sahaaba bi radiyallahu anhum ci ne wal an laa tas'ala an-naasa shay'an te it ne waruloo laaj nit ñi dara maanaam nga xamante ne kenn ci ñoom ab euh, ab ab ci kaw fasam Euh, yaru yaru fas wi wadd sax du sax laaj kenn ne ko jottali ma euh, yar wi maanaam loolu sax du ko ko laaj ngir lan ngir rek ne ñoom maanaam yëkkati gi ñu war a yëkk gi ñuy yëkkati seen yitte ba duñ laaj kenn dara maanaam loolu nag nit ki ci wàllu jaamu yàllam maanaam ci anam de manière générale ci wàllu jaamu yàllam maanaam warul nekk koo xamante ne day bàyyi xel ñeneen ñi luñ ko war a mën a jàppalee ci jaamu yàlla gi waaw wala déet maanaam moom daal daf ciy nekk rek ku ci ànd ak moom nekk ci ku ci àndul ak moom it du wàññi ci ak ci ci ci engouement bi mu ci am ak cawarte gi du ci wàññi dara loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu ci suubu ci yoon yàlla am maa nag ñeneen ñi nga xamante ne dañuy soxla fu ñu tollu maanaam di gis nit ñi ci wet gi nekk ci ñoom la ñu ne wala boog ñu jàpp ca la ñu jàpp wala boog li gën a néew mooy ñu bañ leen ci ŋàññe maanaam bu fekkente ne loolu la lool li muy tekk moom mooy nit ki dëgg-dëgg soo boogul ndax bu xësee ba sóobu moom maanaam nit ñi ànd nañ ci ànduñu ci ndax kontaan nañ wala mer nañ wala boog lii moom d'accord nañ ci waaw wala déet loolu mooy li muy mujjee xalaat maanaam bu dee dana bokk ci li muy xalaat loolu mooy li muy mujjee xalaat te li nga xam ne mooy li jaadu sax mooy bu bañ a bokk ci li muy xalaat maanaam mooy daal ne lii daal la borom bi subhaanahu wa taala bëgg te nii la ko bëggee kon mbir mi du neneen nii dong laa koy defe te amul leneen lu dul nii loolu moom moo tax maanaam maanaam ngir nag ne jaamu yàlla kon dafa laaj nit ki war kee nekk koo xam ne du ci faral di sàkku ndimbal waaye lu nit ki noonu mboolem yi nga xamante ne ñoom ñooy aadaat yi maanaam mbir yu général la segam fas wi maanaam yar wi waa ji yor rek danaan moom maanaam bu waddee du nekkoo ko diw jottali ma ko loolu li muy tekk mooy dëgg-dëgg dafa yëkkati yitteem ba nga xamante ne du dimbandikoo te du sukkandikoo ci kenn ku dul yàlla loolu nag nga xamante ne ab xeetu tarbiya la bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tarbiya woon saxaabaam yi radiyallahu anhum moom moo war a tax nit ki yëkkati yitteem ba nga xamante ne euh, dafay daal di nekk koo xamante ne day yàlla rek maanaam yàlla ci lay wéer léppam te it jàpp na ne moom dafa war a demal boppam ak lu mën a xew ñeneen ñi jàppale nañ ko ci waaw wala déet loolu mooy li mu mujjee xalaat buñ ko jàppalee xayrut buñ ko jàppalewul garaawul moom dana continuer ci yoonam loolu mooy li nga xam ne mooy lii borom bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam tarbiya woon eh, eh, sahaaba yi radiyallahu anhum eh, niki noonu yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam tarbiya boobu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala def dinan ko wala tukallif illa nafsak maanaam bul teg sa bopp bul bul ci kaw keneen lu dul sa bopp maanaam moom mooy yoon waa ngi nii xeexal ci yoonu yàlla waaye nag sa bopp rek rek rek ngay ngay ngay ngay yan yan sa bopp wa harridil mu'minina way gëm ñi nag maanaam yeneen jullit ñi xiirtal leen rek maanaam fexeel ba ñu mu ba maanaam dee leen encourager ci loolu waaye yow konteel lu dul ci sa bopp yow kese te loolu moom dëgg-dëgg ku jaar ci yoonu yàlla ku nekk nag noonu la war a mel maanaam warul compter ci keneen ci boppam lay compter man daal yoonu yàlla ba yoon waa yii moom danaa dem ku bëgg danaa dem ku bëggul danaa dem ku kontaan danaa dem ku kontaanul itam man moom danaa dem moom après ñoom ñu xool nan la ñuy analyser situation bi ak seen ay humeur nan lañ koy gérer loolu ñoom ñoo koy toppatoo dégg nga loolu maanaam euh, moo tax loolu nag ci tarbiya mbir bi bi mu demee noonu léegi nag laaj bi nekk waaw comme segam noonu la nit ki war a mel te noonu la ñu koy comme ni ñu ko gisee woon ci kitaabul iman léegi kon nan la maanaam nit ki nag léegi mu war laa jàppale ci nga war a raxas say cër wala boog mu war laa dimbali ci wàllu jaamu yàlla wala boog ci njàpp loolu ana lan moom mooy atteem loolu moom moo tax kon buntu bi am solo googu solo mu daal di wax ne haddathani bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathani Muhammad ibn Salaam te moom moy al Bikandi al Bukhari nga xamante ne sëriñu imaam al Bukhari la di Muhammad ibn Salaam ibn al Faraj as-Sulami abu abdullah ne kon dàqante la mooy abu abdullah al Bukhari al Bikandi ndege noonu dañ koy wax tamit abu Ja'far rahimahullah moom mi ngi gane àdduna ci jëmmi guddi gi nga xamante ne moom la Sufyan ibn Sa'id as-Sawri génn adduna ci cent soixante et unième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom kon moom ak imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri fekkentewuñ lu tax ngir ne moom jëmmi at maanaam jëmmi bis guddi gis Seydina Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah génn àdduna mooy jëmmi guddi moom bi mu ganee àdduna moom eh, sëriñu imam al-Bukhari bi di Muhammad ibn Salam al-Bikandi moom niki noonu mu ngi génn àdduna juróom-ñaareelu fan ci weeru safar atub deux cent vingt-cinq ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam al-Bukhari rahimahullahu rek moo solo ci moom ci waa asxaabu kutubu sitta moom euh, nee na man bind naa ci ñeenti téeméeri sëriñ ñeenti téeméeri sëriñ euh, bind naa ci ñoom ñu jàngal ma ay xadiis ma daal di koy bind niki noonu nee na mokkal na lu tolloog juróomi junni ci ay xadis euh, loolu nag ci matnu yi moom moo tax ñuy wax waaye bu fekkonte ne rek ci euh, euh, bu fekkonte ne càllala yi la loolu dana ko ëpp fuuf nee na tamit fekkee ne jotaayu imaamu Malik rahimahullahu taala ba nit ñi di jàng ci moom muy dégg waaye nag jotu ko dégg imaamu Malik jàng benn xadis moom mu dégg ko ndax xamoon nañ ne aaday ah, imaamu Malik moom mooy moom nit ñi ñooy jàng muy déglu bu paree mu ne waaw waaye bu fekkente ne moom dafay ñëw di wax xadiis nit ñi di déglu loolu daf koy def ñaare lu dul su fekkente ne euh, dafa nekk ci buntu muzaakara wala boog maam di fàttalante wala boog mu nekk ne dañ koo laaj benn masala muy tontu di tontoo xadiis maanaam loolu tamit dafa am imaamu Maalik rahimahullah dafa baaxoo woon loolu tamit maanaam moom soo ko laajee benn masala danaan la haddathani fulaan an fulaan an fulaan anna rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala daa di wax li muy maanaam loolu moom dafa baaxoo woon di tontoo noonu boo ko laajee du la nekk fi naan la masala bi la euh, kii bi nii la de loolu dana koy def waaye léeg-léeg it doon na doxale neneen mooy ne nga laaj ko benn laaj laaj mu ne la au mu ne la laaj bi nangam mooy mooy mooy mooy tontu it danaan la man de déggee naa ci diw mu déggee ci diw la yeneen bi nee na lii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu ku gis sahaaba yi radiyallahu anhum dana gis ne ñoom noonu lañ daan faral di doxale maanaam dañ leen daan laaj benn question ñu ne man dégg naa yeneen bi wax naa la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu nee na dépensé naa lu tolloog quarante mille ci ay maanaam waxul nag ne xam la wala dinaar la waaye nee na naa lu tolloog quarante mille ci sàkku xam-xam niki noonu dépensé naa lu toll ni quarante mille ngir mën a tasaare xam-xam waaye nee na ak a neexoon li ma dépensé ci sàkku xam-xam ma dépensé waat loolu lu tolloog noonu encore ci tasaare xam-xam maanaam mooy effort yi ma def ba quarante mille yooyu ma ma jël ci alal dugal ko ci xam-xam maanaam ba ma koy sàkku ma jëlaat lu toll noonu boole koog la ma ca def muy quatre mille maanaam ngir mën koo ngir mën a tasaare xam-xam euh, dégg nga moom kon moom euh, moom mooy Muhammad ibn salaam al-Bukhari Abu Abdullah wala Abu Ja'far al-Bukhari al-Bikandi nee na qaala axbarana yazid ibn haarun te moom mooy yazid ibn haarun ibn za ibn zazan rahimahullahu taala di abu xaalid moom mi ngi gane adduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaayi cent ginnaaw cent dix-huitième ginnaaw gàddaayi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaayi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon koo xamante ne dafa mokkaloon xadis lu bare baree bare imaamu Ahmad ibn Hanbal bokkoon ci ñi mu gënoon a fonk niki noonu moom Yazid ibn Harun rahimahullahu taala bokkoon na ci ñi dàqoon a jaamu yàlla tamit ndax moom euh, euh, dégg nga comme ibn madini nee na ma ra'aytu ahadan ahfazu an as-sighari wal kibari min Yazid ibn Harun masumaa gis ku gën a mokkal di jële ci ñu ndaw ñi ak ci ñu mag ñi ke Yazid ibn Harun rahimahullahu taala Euh, moo tax euh, Yazid na Harun nekk na tamit koo xamante ne dañ koo xame woon ko euh, jaamu yàlla goo xamante ne maanaam ni mu daan jullee de buñ ko xoolee daanaka dañ koy mën a gam-gam lee ne lii de mooy li ñu gis ci xadiis yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne nii la daan jullee maanaam ñi nga xam ne ñooñu la bokkaloon jamono dañuy wax ne mosuñoo gis ku mel noonu ci ni mu daan jullee maanaam nga xamante ne julleem dafa nekkoon lu rafet rafet ci façon bu rafet ni niki noonu da daan toog maanaam fukki rakka ak juróom benn la daan julli ci yoor yoor gu ne maanaam yoor yoor noonu la daan def niki noonu guddi gi julli toog na trente ans yoo xamante ne julli maanaam njàpp gi mu jàppoo gi moom lay jullee fajar maanaam trente ans jàpp bi mu jàppoo gee moom lay jullee fajar moom mooy euh, imam bu màgg bi Yazid ibn Harun ibn Zazan al Bukhari al asl moom rahimahullahu taala al wasiti euh, rahimahullah maanaam kon moom wasit la Ah, maanaam kon ñoom ñaar ay Buxaar maanaam Buxaara lañ dëkk maanaam kon imaam maanaam ñoom ah, maanaam imaamul Buxaari comme quoi ak sëriñam Muhammad ibn Salam al Buxaari ak Yazid ibn Harun bi as-Sulami ah, nga xam te ne Buxaara la cosaano mu ne an Yahya te moom mooy Yahya ibn Sa'id ibn Qays ibn al al Ansari rahimahullahu ta'ala mi nga xamante ne moom moo solo suñu xadis bu njëkk ci saxiix bi maanaam mooy Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullahu taala bokkoon ci taabi'i yu mag yu yu ndaw yi moom mooy Abu Sa'id moom la tudd mu ngi génn àdduna 143e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Yazid ibn Harun ak Yahya ibn Sa'id al-Ansari bi ñoom ñëpp imam al-Bukhari eh, eh, maanaam waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen ay hadith an Musa ibn Uqba moom tamit waxoon nañ ay mbiram te moom mooy abu muhammad musa moom mooy dakantalam di musa ibn uqba ibn abi ayyash al-qurashi al-asadi rahimahullah moom wa madina la tamit moom waa madinatul munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam comme yahya ibn sa'id al-ansari kon euh, ñu njëkk ñi kon ñoom ñooy waa buxaara ñaar ñi ñi ci suuf ñoom ñooy waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam euh, moom Euh, Yahya ibn Musa euh, ibn Uqbata bi moom mooy borom siira bi nga xamante ne imaamu Malik rahimahullahu taala da doon wax naan xam-xamu siira moom moo ci teg tànk te téereem moo gën a dëgër ci wàllu siira moo tax moom euh, muy Musa ibn Uqbata al ansa al madani rahimahullah mu ne an Kurayb te moom mooy mawla ibn Abbas radiyallahu taala al Hashimi moom tamit a waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam moom mi ngi moom ñu ngi koy dàqantalee abu Rishdiin ngir dafa amoon doomam ju tudd Rishdiin ni ki noonu moom dafa nekk maanaam waxoon nañ ne tamit ne li muy bëri bëri lu mu soloo ci imam ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lépp daf doon lu ci bëri maanaam bind la maanaam lu ko ay genre ay lettre la wala ay ay mbind yu ko Mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bind waaye ñeenti xadis kese la dégg ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom mi ngi génn àdduna kon quatre vingt dix ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom la ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadisam te boo demee ci ci kutubu sitta moom rek moo ci tudd kuréel bi amul keneen moom comme niñ doon wax asmaul mufrada yi comme niñ ko gisee woon ci suñ jotaay bi weesu na Qutayba ci ñooñu la bokkoon Qutayba ibn Sa'id munoo dem ci kutubu sitta nga fekk fa Qutayba foo ko fekkee kooku la mooy sëriñu ñoom imaamu Bukhari ni ki noonu Kurayb bu foo ko fekkee mooy Mawla Ibn Abbas jarul sax di préciser waaye xaaliban lu ci ëpp dañ koy faral di préciser ne Mawla Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an Usaamata ibn Zayd te moom mooy mooy mooy Usaamata ibn Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhum moom ñu koy dàqantelee Abu Muhammad wala Abu Zayd wala Abu Yazid wala Abu Haarisa radiyallahu ta'ala anhu di al-Hibb Hibb ibn al-Hibb maanaam di soppe yenente bi sallallahu alayhi wasallam di doomu soppeem ngir ne maanaam moom bi mu amee fukki at ak juróom ñett moom la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy jël maanaam mu jiite ab armée bi ngir dem xare ji maanaam niki noonu moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu gën a maanaam soppe yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba nga xamante ne daf doon wax ne yenente bi maanaam dafa amoon jaaro sax boo xam ne da da koo defaroon comme ni yenent bi bosam mi ñu ci bindee muhammadu rasulullah moom bosam daf cee bindoon alhibbu ibnu daf cee bindoon hibbu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom sayyidina Usaama ah, ci kutubu sitta yi ñoom ñëpp solo nañ ay xadisam am na vingt-huit xadis yoo xamante ne toxal nañ ko ci moom yoo xamante ne muttafaqun alayhi nga xam ne imam al-Bukhari ak imaamu Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo moom mooy quinze ñoom ñoo ci bokk solo imam al-Bukhari wéetoo ak ñaar imam Muslim naka noonu wéetoo ak ñaar bii nag bokk na ci yi nga xamante ne ñoom dañ ko bokk solo te gisoon nañ ko moom mooy ne anna rasulullah na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lamma ba nga xamante ne afaada moom la daal di bëggee jóg maanaam moom la jógee min arafa ca arafa maanaam nga xamante ne waxoon nañ ne dafa doon dox ndànk maanaam di jóg di dem ci moom Muzdalifa waaye nga xam ne afaada buñ ko waxee moom mooy da ngay dem waaye da ngay da ngay maanaam comme bu Euh, embouteillage amee nga xamante ne da ngay dawal tuuti nga xaar euh, gaay espace bi am nga daw ndànk bu ko defee su espace bi libéré woo nga continuer loolu moom mooy afaada maanaam min arafa ci arafa maanaam bu booba loolu dañ ciy jàngee ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxe woon ne woyof bu mat sëkk nga xam ne moom la woyof ngir ne moom ni nit ñi di buugante di dem niki noonu waxul ne man maay yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam te man maay kilifa yi mboolem ñi nekk fii kon bu boobaa xàllal leen ma yoon wi bu ko defee man ma gaaw maanaam nga xam ne ay fi mu toll bu président di tukki ni nga xam ne te noonu lay def ba buñ kiiwee ñu ne nañ xàll yoon wi mu daal di ah ñu convoi bi ñu xàll ñëpp daal di puus bu ko defee moom mu mën a jàll wala bu dee ab ministre wala sax ku xaw am tuuti gëdd rek maanaam noonu lay def loo gaa yi moom nag yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci mbooloo mi dem comme ñëpp dox comme ñëpp mu ne waaye adala dafa daal di jéng maanaam mooy dafa daal di dem jublu ila ila shaabi jëm ci genn pegg maanaam shaab moom la ñuy wax pegg euh, xur yi maanaam peggu doj yi nga xamante ne bu doj yi nekkee nii nga xam ne day am yoon wu ñu tëdd wu ñu rëdd fi nga xamante ne nag foofu moom mooy jàkk euh, fi nga xamante ne xeer yi dañ faa féete maanaam ay diggante xeer la wala boog ay garab nekk ci wàll gi maanaam loolu moom mooy shaab mu daal di dem foofu bu ko defee mu daal di mu mën a fa qada mu daal di faj xaajatoo aajoom maanaam gis nañ ne dafa dem daal di tuur ndox ginnaaw gi mu ne qaala Usaama maam Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu daal di wax ne fa ja'altu ma daal di nekk nag maanaam waaye euh, fii muy nettal fa ja'altu mu ne ma daal di nekk asubbu di sotti alayhi ci moom maanaam ma koy sottil wa yatawadda'u muy daal di jàpp maanaam di gis ni loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadis bi ci bunt bi mooy baabu rajuli yuwaddi'u saahibahu maanaam ne waajoo xamante ne moom kii mu àndal daf koy sottil ndox ngir mu mën a jàpp maanaam lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci suñu buntu bi ndax dafa wax ne moom Seydina Usaama radiyallahu taala anhu moom dafa wax ne moom moo doon sottil yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir mu jàpp maanaam fii masala bii dafa am ñetti maanaam ñetti xaaj la maanaam bu njëkk bi moom mooy ki nga xamante ne daf lay dem wutali ji la ndox indil la maanaam boobaa loolu moom nekkul loo xamante ne lu ñu sib la mboolem boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne loolu amul ak ci béel bu ci am ñaareel bi ci def mooy ñaareelu bi moom mooy nit ki ci jëmmi boppam di la raxasal maanaam mooy di la jàppul maanaam di la raxasal say loxo di nga ubbi sa gémmiñ mu dugal ci ndox bi nga gallax di ko tuur et maanaam mu raxasal la sa xar yooyu loolu mboolem boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne dañ koo sib su fekkente ne loolu mooy su fekkente ne euh, moom dafa am euh, maanaam nit ki amul dara lu ko ja lu ko dal waaye bu fekkente ne nag nit ki dafa feebar am feebar yoo xamante ne maanaam xëy na mënta yëngatu wala boog comme ku lal tëdd ci lalu hôpital ñu ñu ñu ñu samp ko butéel yi ak yu mel noonu kooku moom euh, buñ koy jàpp maanaam mën nañ koo jàppul maanaam kooku loolu amul ak ci biir waaye nag su fekkente ne moom rek moom moo nekk maanaam mën na ko ba pare ñu koy defal loolu muy mel ni buur noonu. loolu moom ñëpp d'accord nañ ci ne dañ koo sëkk bi ci nag moom mooy ki nga xamante ne moom amul maanaam mooy comme bii nga xamante ne yow da ñëw ñu lay sottil ngay rax ngay ngay jàpp loolu nag moom la moom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute waaye li nga xamante ne moom mooy jëfu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day tegtale ne dagan na maanaam te it dagan na ci lu amul ak sibil am na nag ay borom xam-xam rahmatullah alayhim yoo wax ne xilaaful awlaa la waaye loolu yelloowul ñu koy wax ci jëf joo xamante ne yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo def maanaam munuñoo wax ne maanaam dafa wuuteeg li nga xam ne mooy li gën a yey abadan maanaam liñ mën a wax rek moom mooy ne amul luñ ci fit te amul itam loo xamante ne lu wuuteeg li nga xam ne moom mooy li gën a yey la waaye am maa beneen bi ci def boobu mat naa bàyyi xel moom mooy bi nga xamante ne nit ki dañ koy raxasalal cërëm yi moom ci jëmmi boppam loolu bu fekkente ne nit ki dafa nekk koo xamante ne maanaam ki koy def yéeféer la loolu tamit maanaam question bi posé wu moom mooy yéene ndax xam nga yéeféer amul yéenim du wér bu fekkente ne dafa yéene jàppal nit ki moom nit kooku ndax njàppam wér na waaw wala déet loolu tamit borom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah alayhim ngir ne dañuy xool ndax euh, kii jàppalaate ndax bu fekkente ne nit ki maanaam ndax yéene ki ñuy jàppul rek jàppal rek doy na wala boog kii jàppulaate moom tamit daa war a am yéene nii man lii may def jàppal la tudd loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci maanaam li nga xamante ne nag moom mooy li gën a yelloo moom mooy moytu di ko ka maanaam lu mel noonu allahumma ba mu des ne bu fekkente ne pexe amul nit ki moom yéene rek maanaam te eh, xam ne loolu dëgg-dëgg ci cas de figure yooyu rek la mën a dagane la mën a nekk loo xamante ne boobu boroom xam-xam yi rahmat maanaam ci la nekk loo xamante ne mëneef na koo jéggale nee na waaye bi nga xamante ne nee na sottil naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàpp comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon maanaam ci suñu maanaam ci biñ ko njëkkee gis ci Euh, hadith bi nga xamante ne ci la ko imaam al-Bukhari rahimahullahu taala njëkk a indi te moom mooy baabu isbaaxul wudu'i maanaam buntuk euh, matal njàpp maanaam dañu gis ne bu njàpp gi nga xamante ne moom la defoon foofu njàpp googu njàpp gu woyof la maanaam moom mooy def nga xamante ne njàpp goo xamante ne maanaam dañ koy sopp waaye nekkul njàpp loo xamante ne dañ koy mën a jullee wala boog ñu mën cee téye kaamilu alquran wala yu mel noonu nga xamante ne dafay jël ndox mi maanaam benn nuñ ko sottale noonu rek lay jël daa di masaa xar maanaam daanaka masaa lay gën a jege ci raxas waaye nag day matale maanaam masaa lay gën a jege ci raxas waaye nag day matale waaye bu boobaa ñeenti cër yi rek lay def comme ni mu ñëwee ci xadiisu sayyidina Ali karamallahu wajha bi nga xamante ne moom moo nekk ci sunanu imam an-Nasa'i rahimahullah kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëfe woon mu ne fa faqultu ma ne ko ya rasulallah e ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atu salli ndax da ngay julli maanaam moom mooy ne ndax li nga xamante ne moom nga nam ci njàpp lii moom mooy julli fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al musalla julli waay bi bërëb bi nga xam ne moom la ñu jullee amaamaka ma nga sa kanam te moom mooy dajale gi nga xamante ne moom la ñu war a dajale ca Musdalifa nga xamante ne ci guddi googu dajale googu waxoon nañ tamit atte gi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim ak dajale gi nga xamante ne maanaam lan moom mooy atte yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju woon gisoon nañ ko ci suñu xadis boobu muy xadis numéro 139 kon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullah ta rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 139 niki noon indi na ko ci hadith numéro 1667 ak 1669 ak 1672 imaamu muslim ibn al rahimahullah moom indi na ko ci juróom benn bërëb ci hadith numéro 1280 niki noonu imaam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko ci hadith numéro 1921 ak 1925 imaamu an-Nasa'i rahimahullahu taala moom euh, indi na ko ci hadith numéro 609 3024 ak 3025 imaam. imam at-Tirmidhi moom rahimahullahu ta'ala ci moom indiwul ko ci sunanam waaye imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille dix naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko te xadis numéro vingt et un mille sept cent quarante deux vingt et un mille sept cent quarante neuf vingt et un mille sept cent soixante et un ak vingt et un mille huit cent quatorze ak et un mille huit cent trente et un naka noonu imaamu Maalik rahimahullah indi na ko xadis numéro mille cent quatre vingt douze kon waa asxaabu kutubu sitta wala boog sax aljamaa ñoom mooy mooy asxaaba ñoom ñëpp kenn ñoom maanaam imam at rahimahullahu taala moom rek moom moo indiwul xadis bi ci musnadam ci ci ci sunanam mu ne qaala mu daa din mu ne qaala xaddathana Amr ibn Ali te moom mooy euh, ñoom bi nga xam ne moom mooy Amr ibn Ali ibn Bahr ibn Kunayz as-Sayrafi al rahimahullah mu gën a siiwee ci Amr ibn Ali al moom mooy Abu Hafs al-Fallaas mu ne xaafis bu mag boobu rahimahullahu taala moom waa Basra la rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna bisub àllarba bi nga xamante ne euh, juróomi fan moom moo def ci Zulqaada atum deux cent quarante-neuf ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam imam la boo xamante ne imam bu màgg la te waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp bokk nañ solo seen ay xadiis ñoom ñii kii moom mooy euh, keneen ki nga xamante ne ñoom moom maanaam euh, Amr ibn Ali al-Fallas waxoon nañ ko ci juróom-ñeent ñi nga xamante ne waa ashaabu kutubu sitta dañoo bokk solo seen ay xadis moom ci ñooñu la bokk rahimahullahu taala qaala haddathana Abdul Wahhab te moom mooy Abdul Wahhab ibn Abdul Hamid ibn Salt euh, euh, al-Basri as-Saqafi al-Basri rahimahullah moom dàkkantalam moo nekkoon Abu Muhammad muy Abu Muhammad as-Saqafi al-Basri rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna cent huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom it waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam moom waa Basra la moom itam maanaam Amr ibn Ali al-Fallas tamit ñu ñu ñu jàpp ko ndax imam la bu màgg a moom comme ni ñoom imam Ahmad ibn Hanbal meloon ak ñoom ñoom Ali ibn al-Madini ñoom Ishaq ibn Rahawayh ak Yahya ibn Ma'in ñoom ñii maanaam ci maanaam ci groupe boobu la bokkoon Amr ibn Ali al-Fallas moo nekkoon imaamu waa Basra nekk seen borom xam-xamu hadith rahimahullahu taala moom kon moo jëlee ci Abdul Hamid Abdul Wahhab as-Saqafi rahimahullah moom niki noonu moom mu jëlee mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa Yahya ibn Sa'id te mooy al ansaari bi ñu gisoon léegi euh, moom it moom mu ne qaala nee na axbarani nettali na ma Saad ibn Ibrahim te moom mooy sëtu Abdurrahman ibn Awf mooy Saad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri radiyallahu anhum daakantalam nekkoon Abu Ishaq dañ koy wax tam Abu Ibrahim al-Madani euh, al-Madani nekkoon qaadi bu mag foofu te Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam naka noonu bokkoon na euh, nee na maanaam bokkoon na ci nga xamante ne dañ doon woor lu dul lu dul korite ak tabaski dañ ko daan woor niki noonu bis maanaam euh, guddi gu jot mu jàng alquran ba mu jeex maanaam moom ci ñooñu la bokkoon mooy Sa'd Sa'd ibn Ibrahim am na ñu ñu xamee woon lu mel noonu ku mel ni euh, Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak ñeneen rahmatullah alayhim comme Abdullah Abdullah ibn Malik ibn Buhayna saxaaba saxaaba boobu radiyallahu taala anhu moom tamit noonu la meloon maanaam am na ñoo xamante ne noonu lañ meloon ñoom ñu woon dog lu dul Tabaski ak Korite naka noonu bis bu jot ñu jàng kaamilu alxuraan ku mel ne imaam Shaafi'i moom su bis bu jot ñaari kaamil lay jàng maanaam kaamil pour ba gi ak kaamil pour guddi gi maanaam ak ña et cetera maanaam ñoom noonu lañ meloon radiyallahu taala anhum maanaam moom mu nekkoon dégg na moom nekkoon boroom xam-xam bu mag a mag a mag nekk surtout ci Abdullah ah, Seydina Abdurrahman ibn Awf waxoon nañ ne Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koo defal xéewal gu rëy mooy njabootam ay boroomi xam-xam lañ ñoo xamante ne ñu màgg a màgg lañ te nekkul ci benn génération nekkul ci ñaari génération ci ay génération yu bëree bëree bëri la radiyallahu ta'ala anil mu ne anna Naafi' ibn Jubayr ibn Mut'im nekk tamit taabi'i mam ñi ñoom ñoom ñi ay taabi'i lañ boo xoolee Yahya ibn Sa'id al-Ansar moom taabi'i la ni ngi noonu Sa'id ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abd uh, Abdurrahman ibn Awf uh, moom it taabi'i la Naafi' ibn Jubayr ibn Mut'im moom it taabi'i la mooy Naafi' ibn Jubayr ibn Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ndax Mut'im eh, eh, eh, Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu moom saxaaba Yonent bi la sallallahu alayhi waaye Mut'im ibn Adi nga xamante ne moom ci ñi gënoon a jàppale Yonent bi la bokkoon sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ne yéefér maanaam biñ ko la biñ leen doon indil ay ay problème ca Makka maanaam ci ñooñu la bokkoon moom bi nga xamante ne moom mooy Abu Muhammad mooy dàqantalam dañ koy wax tamit Abu Abdullah moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom it euh, moom mu ne axbarahu xabaare na ko nee na annahu naka moom sami'a dégg na Urwata ibn al-Mughira ibn Shu'ba moom it muy ab sa muy ab taabi'i maanaam gis nga Urwata ibn al-Mughira ibn Shu'ba as-Saqafi muy abu ya abu Ya'fur mooy dàqantalam abu Ya'fur euh, as-Saqafi rahimahullahu ta'ala mooy dàqantalam moom mu ne yu haddisu muy nettali an al-Mughira ibn Shu'ba mooy al-Mughira euh, ibn Shu'ba euh, saxaaba bu màgg boobu radiyallahu ta'ala anhu Mughira ibn Shu'ba ibn Abi ibn Abi Amir ibn Mas'ud euh, radiyallahu ta'ala anhu njàkkantalam nekkoon Abu Isa dañuy wax tamit ne Abu Abdullah wala Abu Muhammad as-Saqafi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi moom tamit maanaam mu ne annahu naka moom kaana nekkoon na ma moom mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na annahu naka moom kaana nekkoon na ma an rasulillahi da ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii safarin ci ab tukki kon ñoom maanaam euh, sayyidna Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala an daf doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ab tukki naan bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko daan dar waaye wa annahu te naka moom zahaba dafa dafa demoon li xaajati ngir ab aajo la woo ñeel ko wa anna te ne mughirata maanaam ne moom daf doon doxal am na ay aajo yoo xamante ne da ko doon doxal yeneen ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tamit dañ ci xamee ne maanaam nit ki mën na liggéeyalal maanaam koo xamante ne euh, mag la ci ay euh, maanaam maanaam mag mu ne maanaam mag mën naa liggéeyal euh, nit maanaam keneen koo xamante ne mag la ne moom gor la itam ne moom beneen bi ci des moom mooy lii dañ ci jàngee tamit sahaaba yi radiyallahu anhum yitti gu mag gi nga xamante ne moom lañ amoon ci aajo yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy liggéey bi nga xamante ne moom lañ war a di maanaam tamit farlu ci nit nit ci aajo nit yàlla yi ak boroom xam-xam yi radiyallahu ta'ala anhum mu ne waaye wa anna Mughira nee na Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ja'ala dafa def nee na bi mu ñëwee yasubbu muy muy sottil almaa ndox mi alayhi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fekk moom yatawadda'u moom mi ngi doon jàpp maanaam voilà dafa fekk yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi doon jàpp maanaam mu ne fa fa fa fa euh, maanaam moom kon moo ko sottil ndox loolu moo tax maanaam partie bi tam moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi ci buntu bi maanaam ne sottil nit ki buy jàpp loolu mën naa nekk ci dagan na fa xasala nee na mu raxas wajhahu xar kanamam wa yadayhi ak ay loxoom dégg nga mu daal di ci teg ne wa masaha mu masa mu masa bi ra'sihi ci boppam wa masaha mu masa alal xuffayni ci ñaari xuff yi maanaam xuff yi comme ay xeeti kawas lay doon yoo xamante ne wala ay dàll yoo xamante ne ci der lañ koy defare loolu moom mooy Euh, loolu nag euh, maanaam lool tam dañ kon xadis bi dañ ciy jànge ne maanaam bu ñuy massa maanaam man nañoo massa euh, bu ñuy massa maanaam bopp dañ koy massa te lool insha allahu taala danañ ci ñëw ci bunt yii di ñëw maanaam ne bopp dañ koy massa niki noonu xuffu tamit mënef na koo massa ci boobaa la ñuy jóbbu xiraa bi nga xam ne moom la alxuraan wa arjulikum wa arjulikum ak seen yi maanaam moom mooy massa tànk yi waaye tamit jar boobu mën naa nekk lu ñu tuddee jar jarul mujaawara maanaam jar gi nga xamante ne dendaale gi moom moo ko indi maanaam mooy famsahu bi ru'usikum mu teg ci ne wa arjulikum ak seen tànk yi maanaam mooy ne da ngeen di masa itam seen tànk yi euh, maanaam moom mooy maanaam xuff maanaam mooy mooy di raxas seen tànk yi waaye mu daal di koy jar ngir euh, masa gi nga xam ne moom lañuy ñuy masa xuff waaye tamit ngir raxas gi ñuy raxas tànk yi waaye bu boobaa kon jar bi jar mu jaawara lay daal di doon maanaam euh, mu ne kon nag mu daal di euh, loolu kon bokk na tamit kon ci li nga xamante ne moom lañ koy jànge atte yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci masaaxu fii ak li nga xam ne moom mooy condition yi loolu daan ci ñëw insha allahu taala ci bunt bi nga xamante ne moom lañ ko jagleel hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi waat na ko ci hadith numéro deux cent trois ak deux cent six ak trois cent soixante-trois ak trois cent quatre-vingt-huit ak deux mille neuf cent dix-huit ak quatre et un ak mille sept cent quatre-vingt-dix-huit ak cinq mille sept imaamu muslim rahimahullahu ta'ala indi ko ci ay bërëb yu bare maanaam indina ko ci ay riwaayaat ay bërëb yu bare bare bare ci hadith numéro deux cent soixante-quatorze Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah indi na ko ci hadith numéro cent cinquante et un cent cinquante-six ak cent soixante imaam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko moom itam ci bërëb yu bari ni ko noon imaam at-Tirmidhi hadith numéro 98 ak 100 la ko indi imaam Ahmad ibn Hanbal moom tamit ci bërëb yu baree bari la ko indi euh, imaam Ibn Maaja indi ko ci hadith numéro 389 ak 545 kon dañuy wax ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ euh, hadith bi mu ne baabu qira'atil qur'aan ba'da al-hadath wa ghayrihi maanaam baabu buntu qira'atil qur'aan njàngum al-qur'aan baadal xadas ginnaaw toj wa ghayrihi ak leneen boobu wol ma eh Khadija viens tu t'assois là viens voilà tu t'assois et mu ne kon baabu buntu qira'atul Qur'an jàng al Qur'an euh, baadal xadas ginnaaw toj wa ghayrihi ak ak ak ak ak ak ak leneen maanaam ghayrihi fii boroom xam-xam yi wuute nañ ci namm namm imam al-Bukhari rahimahullah maanaam moom mooy ndax man gi mu mën a nekk ne jàng alquran ak leneen lu dul alquran maanaam ginnaaw toj maanaam lu deme nekk maanaam lu deme nekk fay nuyoo ndax baatu asalaamu ci turu yàlla yi la bokk ni ki baat baatu salaamun aleykum loolu alquran la ni ki noonu bu fekkente ne tamit jàng ak ak wax leneen lu deme nekk zikkar maanaam bu fekkente ne dañuy àttee maanaam mbirum jàng alquran kon bu boobaa mbirum zikkar tamit dugg ci nga xam xamante ne moom la ci dugg tamit day daal di loo xamante day gën a yelloo rek niki noonu mu daal di ja wax tamit ne man maanaam beneen waxayri yi bi mën naa tekki maanaam mooy leneen li nga xamante ne mooy mooy mën naa aju ci wàllu toj bi maanaam mooy toj ak leneen maanaam mooy yi nga xamante ne dañoo jege toj ci àtte mooy lu demee ne ke li ñuy tuddee mazinatul xadas ak asbabul xadas maanaam mooy mazinatul xadas maanaam moom mooy euh, fi nga xamante ne ci mbir yi nga xam ne dañ ciy mën a njortu ak toj ak yi nga xamante ne tamit moom mooy euh, euh, wa ghayrihi ak leneen maanaam mooy leneen li nga xamante ne dafay jege toj maanaam mooy ay sabab lay doon maanaam mooy comme lu demee nekk laal jigéen nit ci laal sa karam yooyu xam nga du ñu ay toj seen jëmm bopp waaye ay sabab lañ ci nit ci war a dem jàpp jiwaat voilà loolu moo tax bi ñu moo tax toj mooy li nga xam ne moom mooy lii génnee ci ñaari génn waay yi loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay leeral fii maanaam moom mooy yi nga xamante ne comme dañ ko war a def mu ne wa qaala Mansuur maanaam te moom mooy Mansuur ibn al-Mu'tamir mu ne an Ibrahim te moom mooy Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala nee na laa ba'sa amul dara lu aay dara aayut fil bil qiraati ti ji jàng fil hammaami ci eh, hammaam yi Euh, euh, Hammam mooy euh, yaakaar na naka lañ koy waxee jacuzzi mooy jacuzzi mooy jacuzzi voilà mooy voilà mooy fi nga xamante ne moom mooy maanaam kon Hammam parce que léegi bu ñu waxee Hammam ci arab arab bi bu ko déggee li muy teg li muy jàpp mooy wanag mooy douche mooy mooy WC bu ñu ko waxee léegi nii waaye xam Hammam yi jacuzzi lañ ci jublu mooy fi nga xamante ne dañ fay dem di sangu. Euh, ngir ndax xam xamaam baat bi mi ngi jóge ci xamim bi tekki ndox mu tàng ndox mu tàng wala ndox muy bax maanaam ngir ne foofu ndox mu tàng tàng moo fa daan ne maanaam ngir nit ki léeg-léeg sedd wala yooyu am na ñoo xamante ne dañ koy dañ koy jëfandikoo sax ngir mën a gën a defaraat seen yaram ak yu mel noonu euh, loolu nag euh, li tax maanaam mu ne loolu garawut maanaam moom mooy bërëb boo xamante ne dafa fet te laab na loolu lay bëgg a wax maanaam bërëb boo xamante ne dafa set te laab na te du wanag waaye sanguwaay rek la foofu noonu di fa jàng alxuraan aayul lu defe nekk ñun suñu douche yi ñuy sangoo loolu mooy su fekkente ne sobewul maaye bu fekkente ne bërëb la yoo xamante ne dafa sobewu nag boobaa ci lay aaye maanaam loolu lay wax fii maanaam te loolu euh, mu moo tax asar boobu Euh, nga xamante ne moom la euh, moom Sa'id ibn Mansur ak euh, moom jëlee na ko ci Abu Awaana maanaam jokkale na ko ci Abu Awaana mu jëlee ko ci Mansur ibn Mu'tamir mi ngi noonu mu jëlee ko kon ci imaam Ibrahim ibn Yazid naka noonu imaam Abdurrazzaq jëlee na ko ci imaam Sufyan ibn Sa'id ath mu jëlee ko ci Mansur ibn Mu'tamir nee na damaa laaj Ibrahim maanaam mooy ibn Yazid an-Nakha'i mu ne sa'altu Ibrahim an qira'ati fil hammam laaj na Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i ci jàng alquran maanaam ci bërëb yooyu mooy bërëb yi nga xam ne dañ fay sangoo fa qaala mu ne mu ne lam yubna lil qiraa loolu tabaxuñ ko ngir ñuy jàng alquran waaye loolu li nga xamante ne la ci jublu rek moom mooy ne tabaxuñ ko ngir ñu fay jàngee alquran kon maanaam ne nit ki du jóg ne damay jàng alquran dem ca duus ba pour jàngee alquran waaye ngir ne kenn tabaxu ko woon pour loolu waaye nag su fekkente ne nit kii maanaam dafa tombé muy jàng alxuraan masalan di dox parce que loolu am na maanaam ne parce que buntu bi dafa loolu moom moo tax moom solo moom mooy day leeral ne alxuraan mënees na koo jàng fekk nit ki yorul njàpp kon bu fekkente ne nit ki daf koy jàng fekk yorul njàpp mu génn di dem masalan dem ba dugg ci lu demee ne xammaam yi wala boog mu dem ba dugg ci wanag bi maanaam fekk maanaam ci ci ci ci ci boobaa ci wanag bi mais ci douche bi maanaam fi ñuy sangoo muy jàngale alquran loolu mooy su fekkente ne euh, douche fi ñuy sangoo ak fi nga xamante ne mooy WC yi nekkul ci même nekkul ci même tabax bi waaye ne dañ koo tabax tabax ju beru maanaam nga xamante ne dafay dem mu mu tombe muy jàngale alquran loola gisut moom lu ci aay maanaam loolu lay tekki mu ne wabi kat bir risala ak ci bind ar risalate ay bataaxal ala ghayri wudu'in ci lu amulug maanaam ala ghayri wudu'in ci loo xamante ne euh, amulug njàpp maanaam moom mooy tamit di bind ay leetar fekk amuloo njàpp loolu tamit nekkul loo xamante ne loo lu ñu lu tere la euh, te maanaam riwaaya li ëpp nag moom mooy wa yuktabu risaala loolu mooy riwaaya li ëpp ci ñi solo saxiix bi amma maam ci nusaxi amma nusaxa bu riwaaya bu karima mooy euh, Euh, sayyidat karimata bint ahmad al-marwaziyya rahmatullah alayha moom moom maanaam ci moom la ñu bindee bii maanaam moom ndax moom riwaayam euh, karima boobu mu ngi ko jëlee ci al-Kushmayhani moom mu jëlee ko ci euh, al-Firabri mu jëlee ko ci imam al-Bukhari rahmatullahi ala al-jami' moom njàng bii nag maanaam lii imam Abdurrazzaq solo na ko ci Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ba tey mu jëlee ko ci Mansur ibn Mu'tamir Eh, rahmatullah alayhi mu nee na ma laaj Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i ne ko ndax danaa bind ab leetar fekk ne yoruma njàpp bataaxal ndax mën naa ko bind fekk yoruma njàpp mu ne waaw dégg nga mu nee na mu ne ko waaw maanaam kon loolu eh, ci mbind la aju léegi nag laaj bi mooy waaw kon ana lan moom moo tax muy wax naan waaw ci wàllu bind leetar ana ban rapport la am ci waxu alquran jàng alquran si kar tudd turu yàlla et cetera moom mooy ne leetar yi li ñu baaxoo di ko tàmbalee mooy bismillahir rahmanir rahim wala boog maanaam léeg-léeg ngay bind leetar soxlaa euh, bindaale turu yàlla wala boog nga soxlaa layeewaale ab aaya alquran wala ab xadiis yenente bi sallallahu alayhi ci leetar bi nga xamante ne moom ngay bind léegi nag ci loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim Euh, maanaam moo tax imaam euh, imaam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah di wax ne loolu soxlawuñ ko maanaam maanaam soxlawuñ ngay yor njàpp ngir ne bu fekkente ne da ngay bind benn aaya wala ay ñaari benn maanaam ngir layee ko rek loolu yor njàpp du sart ci nga bind ko waaye tey boo bëggoon a bind jug rek ne damay bind alquran lëmb wala boog damay bind alquran ne te loolu nekk objectif bi bu boobaa effectivement yor njàpp day daal di mën a nekk sart ci mbir mooma dégg nga loolu moom li nga xamante ne moom lay wax fii mu ne wa qaala te moom mooy Hammad ibn abi ibn abi Sulaymaan mooy sëriñu imaam Abu Hanifa rahimahullahu taala ndax imaam Abu Hanifa jàngee na ci taabi'i yu bari jëlee na ci ñoom lu bari waaye ah, niki noonu soloo na ay xadiis ci saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam saxaaba yu ndaw yi nga xam ne ñoom mu mujjee génn àdduna waaye nag tëriwut moom imaam Abu Hanifa rahimahullah sëriñam bi nga xam ne moom mooy bi gën a mag ca Kuufa ndax moom waa Kuufa te ca moom la jàngee lu baree baree bari méthodologie am lu bari ci moom la ko jële moom mooy Hammad ibn Abi Sulayman bi rahimahullahu taala te Hammad ibn Abi Sulayman mi ngi jàngee ci Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i moom mi ngi jàngee ci alkamat ak al-Aswad mu ñoom euh, an-Nakha'i ma an-Nakha'i rahmatullahi alayhima ñoom ñi ngi jàngee ci imam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu ak ni noonu <coughs> jàngee nañ tam sayyidina Ali karramallahu wajhahu ak sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam waaye kiñ gënoon a takkool nag mooy sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu niki noonu jàng niki noonu gannaaw moom ca Kuufa comme Kuufa lañ nekkoon jàngee na lu bari tamit ci sayyidina Ali karramallahu wajhahu maanaam kon Hammad bii mu nekk Mansuur ibnul Mu'tamir solo wax ci Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i waaye bii fa Hammad ibn Abi Sulaymaan moo solo wax ji ci Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i mu ne in kaana mu ne su fekkente ne alayhim nekk na ci seen kaw izaarun ak lambay fa sallim kon nuyu leen wa illaa bu dul loolu rek falaa tusallim bu leen nuyu maanaam lool li muy tekki moom mooy su fekkente nit ñi dañoo yore ay yëri yu ñu sol maanaam bu ñu solee ay yëri bu boobaa soo leen rombee na leen nuyu waaye su fekkente ne soluñu ay yére moom ñu nekk ci xammaam yi nga soluñu yére boo leen rombee bu leen nuyu parce que lu tax ndax xaal bi ñu nekkee moom moo tax parce que soo leen nuyoo da leen di obligé ñu tudd turu yàlla loolu euh, kon moom mooy li nga xamante ne euh, ndax bu boobaa bu ñu solul yére dañuy nuróo dañu jege xaalu ki nga xamante ne moo nekk ci wanag bi euh, loolu moom mooy benn moom mooy wax ji Euh, wax euh, ji nga xamante ne moom la euh, Hammad ibn Sulayman rahimahullahu taala ibn Abi Sulayman solo ci ki nga xamante ne moom mooy Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu taala léegi ci maanaam buñ ñu xoolee wax yi yëpp li muy tekki moom mooy ne jàng alquran ci yooyu xaal amul problème waaye nag te nit ki dafa war di baaxoo daa iman di jàng di di di yor njàpp rawatina bu bëggee jàng alquran comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am ku ko romb nuyu ko mu daal di jàpp gaaw daal di koy fay ne ko bugguma la woon a euh, bugguma woon la fay fekk nekkuma woon ci làpp maanaam loolu moom moo tax niki noonu mu daal di wax tamit ne dafa ja mu daal di jàpp euh, tamit ci beneen ngir mën a tudd yàlla waaye comme ni nga xam ne moom la sayyidat Aisha radiyallahu anha kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazkurullaha ala kulli ahyaani ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam danaan tudd yàlla ci mbooleem xaali eh xarit kay kay kay waaw nee na danaan tudd yàlla ci mbooleem xaali loolu moom nga xam ne moom la yeneen bi wax sallallahu moom la sayyidat Aisha anha dafay wane li nga xamante ne ne moom mooy li nga xam ne moom mooy li li jaadu maanaam li nga xam ne moo jaadu mooy ñu tudd yàlla ci mbooleem xaal bi ci des moom mooy kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu la ñu jàngal waaye nag terewul ne ci li mu jàngale mooy ne alquran mën nañ koo jàng fekk ne yoruñu euh, yoruñu li nga xamante ne nag moom par contre moom faw daa laaj njàpp mooy laal kaamilu alquran laal kaamilu alquran moom dafa laaj njàpp bokk na ci ñi nga am ne loolu la boroom xam-xam yi rahmatullah bi sukkandikoo mooy aaya bi nga xam ne moom la wax ne laa yamassuhu illa al mutahharun ne alquran kenn du ko laal lu dul ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi laab waaye nag fii foofu al mutahharuna ñi laab ne boroom xam-xam yi rahmatullah dañ cee wuute ndax ñoom dañu ne bu ñu xoolee siyaaqu aaya bi maanaam aaya bi ni mu ñëwee ba yegg ci foofu dafa ne man mooy ak sibaaku li jiitu moom mooy dafa ne alquran innahu wa innahu la qur'anun karim fii kitaabin maknun maanaam ne alqur'aan a ngi nii maanaam di téere boo xam ne bu tedd la mu ne nekk ci maanaam nekk nekk fii kitaabin nekk ci téere boo xam ne maanaam mbind maknunun bu ñu ñoŋal la maanaam mooy boo xam kon muy lawhul mahfuz ñu ne kon laa yamassuhu du ko laal illal mutahharuna lu dul ñi nga xam ne ñoom ñooy ña laat ne te moom mooy malaaka yi kon bu boobaa ñu ne kon malaaka yi moo tax ñuy wax waaye kon kaamiloon loolu munuñ ci sukkandiku ngir ne alquran kenn du ko laal waaye xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis bi nekk ci sunan yi ñoom imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi soloo nañ ko nga xamante ne moom mooy xadisu sayyidina Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm bi ah, radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la wax ne lettre bu jukkee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na ci ñun te lettre boobu bokkoon na ci mooy wa allaa yamassal qur'ana illa tahir ne waaye bu kenn laal lu dul koo xamante ne dafa dafa laab maanaam kon bu boobaa ci la xamee ni alquran muy lu bari wala muy lu tuuti waroo koo laal lulul mu nekk loo nga nekk koo xamante ne danga nekk ci laab ba mu def nag ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ciy teqale maanaam dañ naan masalan kuy jàng moom jéggal nañ ko mu yor jukki bi mu soxla ci war koo jànge maanaam loolu moom maanaam kuy jàng maanaam pour mokkal niki noonu kiy jàngale ndax ngir tar tar ak xat-xat bi nga xamante ne moom mooy nekk ci saa yu nekk bu waree jug di war di di di di jàppwaat saa su nekk loolu moom mooy kooku rek lañ koy jéggal waaye su loolu maanaam laal alquran nii nga xam ne surtout alquranu kese la loolu moom dafa nekk loo xamante ne boroom xam-xam yi ànduñu ci beneen bi ci def moom mooy teqantal bi nga xam ne moom moo am ci loo xamante ne dafa am ay parties yu bari yu nekk ci kaamil bi ak parties yi nga xamante ne maanaam lu al alquran ak lu dul maanaam alquran am ci lu dul alquran it am ci maanaam tey bu fekkente ne dañoo am téere boo xam ne wala al al da cee ne wala leetar boo xam ne alquran da cee nekk lu dul alquran nekk itam maanaam boobaa laal bi nga xamante ne moom lañ ko war a laal loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullahi li ñu ci saxal mooy dañu ne boobaa dañuy xool ndax alquran ji bëri ndax atte qaida bi ne al hukmu lil ghalib wan nadiru la hukma la maanaam li ñuy jox atte moom mooy li li ëpp ghalib waaye li nga xam ne mooy li li li néew li tum loolu moom kenn du ko jox àtte loolu moom moo tax ñoom ñuy àtte woo ne li nga xam ne moom mooy alxaalib li ëpp mu fuuf nag moom mooy ne mooy kaamil mooy mooy mooy mooy bu fekkente ne alquran maanaam nit ki masalan dafa yor téere boo xamante ne alquran nee na ci lu dul alquran nee ci su fekkente ne lu demee ne ki téere tafsir yi lu ci ëpp téere tafsir yi yu yu mel noonu bu boobaa bu bu ñu xoolee ne li ëpp ci li ci ne moom alquraan du alquraan waaye explication yi ci nekk la bu boobaa day daal di dagana laal fekk ne yoruloo njàpp waaye su fekkente ne nag li ci ëpp mooy ne euh, maanaam danaan rek par exemple yegg ci benn baat day bàyyi alquraan bi dem ba mu yegg ci benn baat rek mu daal di am lu mu ca wax as tuut di baat bi lii lay tekki daal di continuer bàyyiwaat kaamil bi dem bu boobaa nga xamante ne alquraan bi mooy ëpp bu boobaa loolu dootul du dagan nit ki téye ko yorul njàpp waaye loolu moom moo tax li nga xam ne moom la ñu nattalee mooy tax tafsirul jalaalayni yeneen tafsirul Jalaalayni moom gis nañ ne euh, li nu alxuraan ëpp na quand même alxuraan bi maanaam bu boobaa loolu da dagat na ñu mën koo téye maanaam nga gis ne kon yeneen xeetu tafsir comme tafsiru Tabari bu al-Hafiz Ibn Kathir euh, bu al-imam al-Qurtubi bu Ibn al-Arabi al-imam euh, Ibn al-Arabi ak yeneen ak yeneen rahmatullah al-jami' moom al-Alusi moom Ruhul Maani